a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma bacdu annaxu almaysuur aljuz'u thaani ñi ñëwati ci téere grammaire bi ci jataay bi weesu bi awnillaahi wa minnatihi gisoon nañu euh, kaada wa axawaatuha nekk mooy kaada ak i mbokkam tuuti koon ak i mbokkam euh, tey incha allah defoon nañ sax genre introduction ci inna waxoon nañ ci lu bari moom lañu war a gis tey muy quinzième cours ci nim teftalee téere bi muy inna wa axawaatuha inna ki mbokkam kuur bii nag gisoon nañ ko ci tom bu njëkk ba mais dinañ ci ñëw laata ñuy dugg nag ci suñu kuuru tey amoon nañ fi tamrin benn exercice boo xam ne dafa concerné woon kaada wa axawaatuha dane woon tamrin enrib ma lawnu ahmar inraabal li nga xam ne couleuram dafa nekk en rouge aaya alxuraan la woon ci suuratul baqara ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim qaalu al'aana ji'ta bil haqqi fadabahuuhaa wa maa kaaduu yaf'aluun li nekk en rouge moo doon maa kaaduu yaf'aluuna loolu lañ wara inrab mooy xaalu ñu ne alaana léegi nag jiita yaa ngi dóor dikk nag bil xaq ci dëgg yaa ngi dóoran di nag wax dëgg nag fa dabaxuha ñu daal di nag wawama kaaduuta tuuti kon rek teefaalu nañu bañ koo def sax ñoom banu israil ca seen xissa bu siiw boobee ca suuratul baqara wa id qataltum nafsan faddaaratum fiiha ñu koy tiiñalante ku nekk naan yawa Euh, kon maakaada nan nga koy kiiwe nan nga koy euh, nu mu tuddati inraabe danga naan kon danga naan maa maa moom lan la naafiya mooy day dàq bii xam nga maa <laughs> gisoon nañ maa ismu mawsul waxoon nañ min al asmaul min al asmail mawsula comme alladi al allati ak man ak ma li ghayril aqil mais fii nag du loolu mooy pronom relatif fii maa bii day tere ndax maa bi dafay dàq boobu day maakaadu xaajuñu sax ah kon day day day dàq ne affaire bi amul moo tax comme comme maa jaal naa li rajulin min qalbayni fii jawfihi maa boobu du ismu mawsul mais day dàq ne defuma yàlla deful ci benn nit ci biiram mu yor ñaari xol wa maa kaadu maa bii tamit naafiya la day tere kaadu moom min af'aalil muqaaraba danga naan fi'lu maadin naaqis fi'lu maadin verbe la boo xam dañ ko conjugué au passé naaqis bu wàññee ko te moom min af'aalil muqaaraba lool waxoon naa la bu la neexee tamit nga bañ koo wax te dafa bokk ci af'aalul muqaaraba yi kon kaadu fi'lu maadin mabniyun fi'lu maadi naaqis wala fi'lu naaqisun maadi loolu tamit waaye fi'lu maadi naaqis mabniyun min af'aalil muqaaraba al waawu kaadu waaw boobu di yokk di xëcc dubi damirun mabniyun fii mahalli raf'i wa huwa ismu moom mooy lan fii mahalli raf'i faa'il la waaye wa huwa ismu lan ismu kaada ndax mooy ismu kaada kon moom dafa nekk fii mahalli raf'i ndax lu tax ndax moom ismu kaada la ismu kaada dañ ne woon kaada lan lay def boo fàttale ko dañ ne day dugg ci afa af'aalu naaqisa la tadxulu ala al mubtada'i wal xabari ana mubtada bi fii bu ñu dindi woon mooy uu ñu bari lay tegtale léegi nag kaada kon uu bi kaadu waaw bi dañ naan fi'lu maadin non ma naan fi'lu damirun mabniyun fi mahalli raf'i wa huwa ismu kaada ismu kaada la waaw boobu fi wa fi mahalli raf'i la nekk ismu kaada léegi ndax kaadu xam nga sax kaadu la du kaada man maa ngi doon wax bi may wax kaada sànq ci kon bu njëkk bi kaada la wax fi'lu maadin naaqis ah voilà boobu waxoon nañ ko mabni loolu waxoon nañu ko waaw bi bi xëcc daal bi mooy ismu kaada wa huwa fi fii mahalli raf'i fi dafa nekk damiru damirun mabniyun fii mahalli raf'i yaf'aluna yaf'aluna mooy lan no fi'lu mudari'un marfu'un bi nuuni raf'i fi'lu mudari' la boo xam ne dañ koo rafaawe lan dañ koo rafaa ndax dañ koo rafaa ci nuun bi feeñ na wal waawu yafaluuna waaw boobu dafa bi al waaw boobu damirun mabniyun fi mahalli raf'i wa huwa al fa'il naan al waawu damirun mabniyun fa'ilun fi mahalli raf'i moom mooy sujet bi dafa nekk ci fu ñu ko war a ndax damir mabni la ba pare nag après nga jël ne yafaluuna xabaru kaadu jumla wala nga ne wal jumlatul fi'liya muy yafalu ndax jumla fi'liya la mooy phrase la boo xam ne verbe la commencé wal jumlatul fi'liya xabaru kaada moom mooy xabaru kaada mooy yafalu na mooy xabaru kaada ndax waxoon nañ kaada xawaram day nekk lan fi'lun mudari' da'iman saa su ne loolu moo doon pour exercice bi léegi nag suñu cours tey muy inna waa xawaatuhaa di quinzième cours duggoon nañ ci nag ci jataay bii weesu boo fàtt bu ngeen fàttale ko kon nag dañu ciy dem directement inna wa axawatuha mu ne inna ak mbokkam alhamdulillah nuqtataani bil fi'li tadxulu ala al mubtada'i mbokkam ahrufun ay xaraf lañ mushabbahatun yoo xam ne al ahruful mushabbaha lañ mooy dañoo xaw a niroo bil fi'li dañoo niroog lan bil fi'li ak verbe dañu xaw a niroog verbe tadxulu dañuy dugg alal mubtada yi ci mubtada wal xabari ak xabar kon ahrufun loolu ngay jëkk jàpp kon ay xaraf lañ ay particule lañ mais du xaraf bi ñu naan alif ab xaraf déedéet boobu taxul ñuy wax particule ci français ahrufun ay xaraf lañ mushabbahatun ñi nga xam dañu niroo bill fi'li ak verbe ak jëf tadxulu day dugg alal mubtada wal xabar ndax bañ gisee mubtada ak xabar ba gis nañ kaana buñ dugalee kaana ci kanam gis nañ kaada léegi nag gis nañ innaa ki mbokkam gis nañ kaanaa ki mbokkam kaadaa ki kaadaa ki mbokkam tey ñuy gis innaa ki mbokkam léegi nag ñoom dañuy dugg ci mubtada kon ak xabar mooy jumla fi'l euh, ismiya phrase nominale moom ci lay bu ci duggee lii nag lay jëf mu ne nga ko bu ci duggee moom ban changement mooy xew day am luy soppeeku ñu ne waaw tansibul mubtadaa wa yusamma ismaha tansibul mubtadaa wa yusamma ismaha wala nga ne tansibul mubtadaa wa yusamma ismaha bu boobaa tansibu day nasab al mubtada mooy tur bu njëkk biy nekk ci phrase nominale en général muy mubtada at tilmiidu mujtahidun comme ni muy joxe exemple at tilmiidu mooy mubtada bi mujtahidun mooy xabar bi inna ak kenn ci mbokkam yi buñ duggee ci kanamu at tilmiidu muy na dina la wax mbokkam yi mooy ñaan par exemple na mu ne bu boobaa tansibul mubtada mubtada bi nga ne ko mooy tilmiid mu ne da koy nasab kon tilmida inna tilmida ngay wax inna bu inna duggee rek tur bi njëkk bi di ak tilmidu boobu day mujju nekk ak tilmida loolu mooy tansi bu day nasab al mubtada al mubtada après nag mu changer tur dootu tuddati mubtada mais day tudd ismu inna turu inna bu dee keneen ci mbokk inna yi la ñu tudd ko tamit ismu loolee nga ne loolu rek lay def loolu wax nga ma mubtada mais tur ñaar la ñaari tur la mubtada ak xabar ak tilmiidu mujtahidun léegi nag mujtahidun moom luy xew mu ne tarfa'u wa tarfa'u te day rafaa alxabara bi wa yusamma xabaraha tarfa'u wa tarfa'u moom bu duggee du de mubtada bi rek lay changer mu jeex mais xabar bi mooy tur ba ca toppaa général moom da koy lan tur boobee da koy changer te bu ko changé nan la koy changé dañ koy rafaa dañ koy rafaa maska maska lonk ci kaw te bu boobaa wayu sàmmaa léegi nag tur boobee kenn dootu ko wooweti xabar rek mais dañ naan ko xabaru inna wala xabaru kenn ci mbokk inna yi comme exemple bi ñu joxe woon sànq ak tilmiidatu wala tilmiidu mujtahidun ñaar yëpp benn la tilmiidu mooy élève bu góor bi mujj mujtahidun aji góorgóorlu la ak tilmisatu élève bu jigéen gi mujtahidun aji góorgóorlu la nga gis ne kon c'est la kii chose góor la kii jigéen la rek boo dugalee inna nga ne ma ak tilmisu de mooy mubtada bi boobu réglé nañ ko woo ngam bu inna duggee inna tilmisa la ñuy wax léegi mujtahidun dang ne tarfa'ul xabara mooy xabar bi dañ koy rafaa kon kon danga naan inna tilmisa mujtahidun après ñoom moom mujtahidun nag kenn dootu ko woowee xabar tout comme que inna dugg na dañ ki koy tudde nan xabaru inna mooy xabaru inna li tax nag ñu ne haa ndax inna dañ koy considérer comme jigéen moo tax inna wa axawaa tuhaa te waxul inna wa tuhu inna dafa dañ koo jigéenal ci arab moo tax ñu naan wa axawaa tu haa moo tax xabarahaa wa yusamma te ñu koy tudde moom xabar boobu xabarahaa mooy xabaru inna léegi nag nga ne ko waa léegi nag euh, est-ce que mën nga ma wax leer na nee nga ma day na day dugg ak i mbokkam dañuy dugg ci mubtada ak xabar loolu jàpp naa ko beneen information bi nga ma jox deuxième information mooy ne bu duggee ci ñoom mubtada bi day nekk da koy nasab comme tilmida ak tilmida la ñuy dootuñu am ak tilmidu mais ak tilmid inna tilmida la ñuy am troisième information bi nga ma jox mooy ne xabar bi moom da koy rafaa an inna tilmisa boobu rek la nañ ko kon mujj mujtahidun laay wax manumaa wax leneen même bu dee mujtahidun ca xabar noonu lay moon mais quand même même dañ laa bëgg a même bu mel loon noonu moom bu duggee da koy rafaa nga ne ma waaw après te moom troisième quatrième information mooy kenn dootu ko tur bu njëkk bi dañ koy tudde mubtada dañ na dootuñ ko tuddee mubtada mais dañ koy tudde ismu inna deuxième tur bi dootuñ ko tuddee xabar tout court mais xabaru xabar rekk mais dañ koy tuddee xabaru inna léegi nag dese naa benn laaj mooy anam mbokki inna yi ñooy ñat nga ne la waaw kay nañ ci ñëw mu ne inna wa axawaatuha nuqtataani ñu ngi nii inna moo jiitu moom mooy wax ji bu ci nekk nag dina joxe exemple ak anna gis nga inna moom hamza bi ci suuf la nekk dañ koo maas kasra anna hamza ba ca kaw ci kaw alif ba la nekk bii nag ci suuf alif bi na ak anna lool rek kay seen différence ci bind mu am ka mooy dangay am anna biñ mujjee wax nga dugal ab kaaf ci kanam ka anna nga xam ne xarfu tashbih la nga xam ne day melale bu ma nee muhammadun kal badri muhammad de comme weer wi ci leeraay laa ci jublu walla ma ne hadha ar-rajul kal jibaal yi wala hadha rajulu kal yi kaaf boobu may dugal lool tamit ay kuur la tamit yu am solo al mushabbaha at tashbih bokk ci wàllu euh, at tashbih ci wàllu balaaxa muy rhétorique euh, bu ma nee kon muhammadun kal badri wala hadha rajul kal mooy nit kii de comme montagne mooy ci dëgëraay ak tamit fermeté ak loolu kenn ma bu jëlee décision kenn manu ci dara kii nag dafa rafet ba comme weeru weeru weeru weeru weeru badar bu mat sëkk mooy kaaf yooyu damay niroole léegi nag mooy kon ka anna lool la anna la nga dugal ci kaaf bi nga xam ne damay niroole muy ka na i kon am nañ inna mbokki inna yi inna moo jiitu moom sax lañ naan moom ak mbokkam ak anna ak anna ñu dugal kaaf ci kanam ka na ak laakinna yi yépp dinañ la wax lan lay tekk bu ñëwee ci misaal yi ci exemple yi insha allah laakinna ak layta laakin na ak layta ak laalla inna anna ka anna laakinna layta laalla laalla mu ne la am exemple ci yooyu pour nga xam mooy lan inna mu ne exemple na yi mu joxe yépp nag mooy li ma wax ne téere bi li ci gën a neex mooy daanaka ñun suñu objectif ci njàng mi fa la ñuy ki di ñu ci ñamal lu baree bari sax mooy alxuraan ak ay xadiis al kii mooy kii nii exemple yi joxe alxuraan la kon bu njëkk bi ci inna ak anna ñoom la boole ci même aaya boo xamante ne nii dañ cee ñëw suñu boroom subhaanahu wa taala naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa inna lana'lamu anna minkum mukaddibiin wa inna lana'lamu anna minkum mukaddibiin wa inna te ñun buur yàlla de subhaanahu wa ta'ala la mu xam nañu bu baax anna minkum këne dëgg dëgg am na ci yéen de mukaddibiina ñoo xam ne li ñuy wax du dëgg léegi nga ne ko ana inna mu ne inna wa inna inna la inna moo nekk foofu ndax dafa nekk inna ak naa inna ak naa yi ñetti dañoo gis naa yépp ñu boole leen inna rek ñaari naa la inna nun buñ sukkoon ak buñ maas na ak naa bi tekki ñun bu doon yow la par exemple innaka dama naan innaka nga gis ne kon leer na bu doon ko fi newal ma ne innahu bu doon ab tuur la bu may ma ne inna ibrahima wala wa inna allaha comme yu mel noonu wa inna allaha mu ne la exemple wa inna tede te dëgg-dëgg inna lool la day tekki lool yaasiin wal quraanil hakiim innaka la minal mursaliin innaka dëgg-dëgg yow de sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa la minal mursaliina renforcer kook beneen la laa boobu nga gis ne yooyu boo ñëwee ci balaax bi koy gën seetlu nga xam ne renforcer yi yaasiin wal qur'aan xoolay waat bi jiitu wal qur'aanil hakiim suñu boroom a ngi wax ci alxuraan bi nga xam ne moo moo bari xere moo xereñ ba pare ne ko innaka taw kii insister ci affaire bi innaka dëgg dëgg yow sayyidina Muhammad ka minal murs la minal mursaliin dugalaat laam bi nga xam ne moom tamit day feddali moo tax képp ku ko weddi tey nga xam problème mu àddina ak àllaaxira même bu dee ci bitee ñi neex nii de toute façon suñu borom nee na innal abraara la fiy naim wa innal fujjaara la fiy jaxiim loolu da ko conjugué au présent ndax loolu mu wax noonu innal abrara la fiy naim mu ngi mel ni ñoom ñu ngi biir safara ba léegi ñu ngi euh, ñu baax ñu ngi àjjana même bu dee ñu ngi kaw suuf. waaye innal fujjaara la fiy jaxiim kàccoor yi yéeféer ñoom ñu ngi ci safara loo leen gis ñu yor alal ju bari seen xel dal stress lool koy safaral gu ndaw ragal lu nekk insécurité ñemeetoo sax génn dox foo dem ñu topp la dar la il faut nga am ay ñu lay surveiller di kii booy nelaw sax say nelaw du neex lu la dal nag nga xaru ji ko kay ci safaral ne mais jullit bu gëm dëgg la fiy naay moom mu ngi ci àjjana bu newoon ci biir yi tamit foo ko gis day muuñ moom day dépassé jullit dëgg tax na bu bu mat waxuma ne ci des ko àggul foofu doo jullit de non non loolu mais boo incarné jullite gi dëgg-dëgg non seulement yow darajaay liñ naan muñ muñ yi xew yu metti lay dal ak yi dal ñeneen ak yooyu ak tamit muñ di gëm di topp yàlla ak muñ ci kaw contre ki kii yiñ la tere ak muñ dogal yi yow da ngay dépasser foofu mooy léegi nga am ngërëm ngërëm li yàlla di def lu mu def xam nga muñ moom ndax muñ daa am loo xam ne da cay nekk mooy ne affaire bi metti na gaa mais maa ngi muñ te tamit ci sama biir muñ goot bu ma sañoon lii may muñ mu jeex li tax may muñ mu jeex lool muñ lool da ciy am alors que gërëm rida bi qadaa illaahi loolu amu ci mooy ne nu mu man di mel da kontaan ndax xam ne ci yàlla lu jóge te yàlla karim la te karim dara du jóge ci moom lu dul loo xamante ni tamit karim lay nekk lu noobul ku noobul kay luy jóge ci moom rek lu noobul lay nekk même bu dee da dafa ci biti nii wextan nga gis mais dangay xam ne inna ma'al usri yusra te wala yaghlibu usraani usrun yusraani yusrayni laa yaghlibu yusrun non usrun usrun yusra yusrayni aw kama qaala sallallahu alayhi wa inna lool day insister mu ne wa inna te dëgg-dëgg ñun de inna kon inna mu ngo comme buñ ñëw inna allaha wa inna allaha la ghafurur rahim comme loolu wa inna allaha la ghafurun insister kon inna ngo wa inna te dëgg-dëgg wa inna te ñun de dëgg-dëgg la naalam xam nañ soo laam ba mu ko dugalaat ngir gën a insister feddali mbiri exemple inna ngoog di ci kanam noonu nga inna la naa la mu anna minkum ni am na ci yéen de anna am na ci yéen bu ma nee ndax inna dañ koy ndax inna ak anna jar na tamit xam kañ lañu par exemple inna bu ma nee xaala bu ma nee jëlee nañ ci diw wala diw xaala bu boobaa mënu wax xaala comme si dama def deux point anna non non xaala inna laay wax. xaala moom bu ma xasee wax xaala la war a topp comme bu may wax nii manuma ne euh, naam qad euh, qad ra'aytu axaaka euh, ams bil ams wa qaala lii anna non non loolu mënoo ko wax wa qaala nii wa qaala mënoo ne waqaala anna déedéet waqaala inna voilà inna nga mën a wax boobu kon anna minkum wa inna ñun de naa la mu dëgg-dëgg xam nañu ne anna minkum am na ci yéen anna minkum am na ci yéen mukazzibiina exemple inna ak annaangu nga ne ko jox ma exemple ka anna mu ne la exemple ka anna ba léegi ci alquraanul aziim suñu boroom naan in ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna allaha yuhibbu alladhina yuqaatiluuna fi sabiilihi saffan ka'annahum bunyaanun marsuus inna allaha yuhibbu alladhina yuqaatiluuna fi sabiilihi saffaa ka annahum bunyaanun marsuus ca suuratu saffi inna allaha te buur yàlla de dëgg-dëgg buur yàlla gis nga inna allaha inna baa ngoog ba léegi inna allaha yuhibbu ko sopp la ku bëgg la alladhina ñi nga xam ne yuqaatiluuna dañuy rayante fii sabiilihi mooy di jihaad fii sabiilihi ci yoonam mooy lislaam safan nekk nag seeni xol nekk benn mais buñ ko defee à solo rek ku nekk di def sa côté jàpp ne man maa nekk ci dëgg ñële jaruñoo àndal noon yi duma rek moo taxit moo xew suñu jamono léegi jullit ñi ku ku xëy rek rëq seen digg ñoom ñi euh, waaye yuqaatiluuna fii sa def ay sàppe ni sàppe yi di mel noonu la seen xol yi di mel annahum ka annaango ka annahum ñu mel ni ñu ngi mel ni mooy dafa bëgg ñoo xam ne dañuy xeex ci yoonam ka annahum mais tamit xeex bi bii moom mooy bi njëkk mooy jixaat lay wax li ñuy bañ a dégg ñun wolof yi mooy corante jaas yi wala dóorantey bal yooyu lay wax wala fëggantey bomb yooyu lay wax ci yoonu yàlla nag waxuma ay nekk fi di ko def parce que man ñooy national nationalité diw laa lool boo ko fi defee ba rey nit ay affaire kii jaahiliya yooyu unsuriya yooyu bu la yàlla jéggalul mbugal mu metti la lay la lay teg waxuma yooyu de mooy jihaad bu jaar yoon boo xam ne imaam moo koy décréter ku jiite dëkk bi mu leer mais waxuñ groupuscule bu tëb rek am lu ko metti rek taxaw fële révolté wu comme li xew léegi ñu naan printemps xaw ma lan ay caaxaan la ah, waxuñu yooyu de voilà il faut mu leer ka annahum dañuy xeex ci yoonu yàlla seen xol yi tàppe tamit ñu nekk en ay rang ka annahum dañuy mel ni boo leen gisee niñ nekkee naa ci biir sàppe xeex yi bunyaanun dañuy ak seen xol yi ka annahum dañuy mel ni bunyaanun ak tabax marsus boo xamante ni comme ni brique yi di mel ci tabax xam nga mëñee bâtiment bii nii bu doon mason yi ba ñuy defar affaire bi brique bi njëkk mo France moom daanaka gars dañuy poser ay affaire mais nañ jël foo xam ne ay briques la ñuy teg bu dee ba maçon ba tegee benn brique rangée boobu dañu ne briques yi war a topp seen kanaw eh, bu ñu da bul bu leen bu leen ñu laal ñooñu it ñoom laata ñuy tegu ña leen njëkkoon a kii neen bu leen ñu laal fan la bâtiment bi di duñ am moo tax mu ne ka annahum ñu mel ni kon day mel ka annahum day melale comme si comme si nga ne ma waa léegi baax na laakin na nag doo ma ci jox exemple mu ne la ba léegi ci alxuraan ba a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim walillaahi al-izzatu wa li rasuulihi wa lil mu'miniina walaakinna al-munaafiqiina laa ya'lamuun walillaahi te ñeel na buur yàlla al-izzatu ak féete kaw wa li rasuulihi ak nooteel yàllaa ko moom wali rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam walil muuminiina waaye tamit ñeel na kéem ñépp ñoo xam ne ay jullit lañ walaakin waaye li fi nekk al munaafiqiina naafiqi moom laa ya'lamuuna xamuñu dara mënuñoo comprendre wax ji duñu comprendre tamit wax ju jub moo tax ci même ay saar bi mu naan laa yafqahuuna ñoom compréhension bu sew bu xuut mënuñu koo am te suuratul munaafiquun kon ana laakin na mu ne walillahi al-izzatu wali rasuuli walil mu'minina walaakin na walaakin naa ngoog laakin na bi mu ngoog walaakin laakin na mooy waaye kanta bu ma ne non ils sont euh, non sauf que voilà ay sauf que voilà mooy sauf que non moom nag ku baax la ku tabe la mais li ko yàq rek mooy mais boobu di dugg mais li ko yàq rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy waxam leerul comme lu mel noonu mais nag am na beneen bi bi bi bi am ci balaa nga xam ne dañ naan tashbihul non taw tawkiidul madhi takiidul takiidul madhi bima yushbihu adh-dhamma wa aksuhu mooy damay wax loo xamante ne nii comme may tagg benn nit naan moo tabe moo yaarame moo bari xam-xam waaye nag waaye nag ku ñàkk ci la xam nga bi ma nee waaye nag yaa ngi xaar mu indi loo xam ne quand même day wàññi li ma waxoon wan ne mais bu dee tamit nii la mel am na côté boo xam ne baaxul far mar ma ma nee waaye nag ngay xaar ma renforcer fi ma nekkoon ku ñàkk kiñaan la takiidul almadxi bi ma yushbihu aldamma laakin na mooy waaye nag almunaafiqiina yée naafiq yi laa ya'lamuuna xamuñu dara nga ne ma léegi laytaa ci des di ak laan la ma ne la nañ topp ren bi rek layta exemple mu ne bismi ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa waylataa laytanii lam attaxid fulaanan xaliilaa mooy yawma yaghuddu adh-dhaalimu alaa yadayhi yaquulu yaa waylataa laytanii lam attaxid fulaanan xaliilaa mooy nga xam ne yawmal xiyaam yéeféer bi day màtt ay loxoom kon niñ ko waxoon bii passé yii yëpp waxoon nañ ko jarul ñu ciy yàgg yaa way la taa ah, waay waay waay waay waay waay waay waay waay way li ñeel na ma waay waaye sa waay woo naa saa toskare waay neexoon lam ma banoon a jàppe fulaanan déew xalilan def ko xarit xarit de waay waay ko waxoon bii passé layta laytaa ngoog la taa du boom layta nii dóora ñëw laytaa ngoog ismu bi nii bi la lam attaxi fulaan ainsi laytaa go mu ne la exemple mooy ak a neexoon laal la moo ci mujj mu ne exemple ba léegi ci alxuraan ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani xëy na mooy xëy na xëy na yàlla yuxdisu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yuxdisu mu mu mu mu dogal mu am lum xewal banda daalika ginnaaw loolu am raan am mbir laalla ngoog laallal laaha mënoo wax laallallaahu faute grave laallallaaha léegi nag mu ne lool exemple yaa nga ida waqaat ba'da inna wa axawaatiha maa az-zaa'ida innama annama ka annama lakinnama mooy loolu yëpp bayna qawsayni ida waqaat fala taamalu hadhihi al mu ne ida waqaat bu dee nag lu am solo lu jara seetlu mu ne idaa waqaat lu jara jàpp takk ko idaa waqaat bu dee dafa rot banda inna ginnaaw inna wa axawaata ak benn ci mbokkam yi lakinna ka anna layta la allah yooyu bu dee benn ci ñoom maa dafa ñëw après ñoom comme inna maa taqaloog inna bi inna maa ak anna maa taqaloog moom anna maa ak ka anna maam ka anna maa ak laakinna maam laakinna maa loolu bu ma ko amee maa bu yokk noonu ci ginnaaw inna wala anna wala laakinna wala ka anna maa bi ñëw takk noonu comme annamaa ka annamaa yooyu innamaa mu ne falaa taamalu hadhihi ahruf kon bu boobaa day tax inna dootul lan dootul rafaa dootul nasab mubtada te dootul rafaa lan xabar <laughs> voilà mooy ne kon moom bu duggee rek inna dootul nekkati inna mañ xamoon da koy soppi def ko leneen nekkatul inna ba nga gisoon biñ gis léegi nii nga xam ne bu duggee ci mubtada phrase nominale nga xam ne ab tur lay tàmbalee ña day rafaa tur bu njëkk bi day nasab tur bu njëkk bi rafaa xabar bi mubtada bi lay lay nasab xabar bi mu nasab mu rafaa ko mu ne nag gis nga bu maa toppee ci ñoom ñii léegi inna dootul inna boobu dootul liggéeye ci loolu te sax loolu dootul mbiram dootu ko def mooy ne kon mbir ma day delluwaat comme mu ne exemple inna tilmi xam nga sànq dañ ne woon at til xoola exemple bi ñu la joxoon inna tilmida mujtahidun at tilmidu mujtahidun loolu ba inna duggee ñu ne woon day nasab tur bu njëkk bi nga ne inna tilmida loolu leeroon na xamoon nañ ko mujj mujtahidun da koy rafaa xabaru inna gis nga nag na exemple bi buñ jëloon maa def ko ci kanam inna na bu boobaa dootuma wax inna ma tilmiida bana dama naan inna ma tilmiidu mujtahidun mooy inna léegi moom dootul defati dara moo tax dañ naan euh, dañ koy waxe neneen dañ naan kii maa bi dañ naan moom yam naaw tam naaw inna min al amal wala anil amal maa bi ñu yokk noonu day tere inna ak anna ak ka anna ñooñu da leen di tere ñu liggéey seen liggéey buñ duggee rek day mel ni da leen di désarmer dootuñ mënati dara mooy phrase ba at tilmiidu mujtahidun la woon inna dugg ñu ne inna tilmiida mujtahidun ba maa bi duggee nag ca inna maa dugg léegi nangu na ko la manoon dootu ci man dara day bàyyi phrase ba nam meloon tous doo ko ci man dootu ci dootu ci ko man moo tax innama tilmizu mujtahidun la ñuy mujj wax nga ne ma ah kon bu boobaa nan lañuy ñuy i'rab bi kon mujj ak tilmidu nga ne bu boobaa dag naan mubtada'un moom mubtada nga koy i'rab léegi ndax na bi nga ne ma mee inna bi nag nga ne dag naan inna xarfu nasbin voilà xarfu bin la mais moom xarfu nasbin la nga ne ma waaw ma ne la xarfu nasbin maa bi nag te moom mabni xurufi mabni la maa bi nga tam naaw tamna'u day tere inna min al amal wala anil amal day tere inna mu liggéey at-tilmiidu nga ne ma kon nan laa ko i'raab nga ne at-tilmiidu mubtada'un ngay wax marfu'un bi dammati mubtada la mooy comme nam meloon rek lay mel comme que defatu fi dara da koy bàyyi nam meloon mubtada'un marfoon mu la marfoon bu ñu rafaa bi damati ci maas ko lonk mujtahidun xabarun xabar la marfoon boo xam nañ koo rafaa bi damati ci damma muy maas ko lonk léegi nag mu ñëw ci i'rab liñ gis sànk mu ne damay i'rab ñetti phrase innal tilmiza mujtahidun mooy bu ñu jóge woon sànk boobu mooy bu njëkk bi dëgg dëgg fra kii bi de élève bi de moom ku góorgóorlu la beneen bi muy inrab innahu fil fasli moom de dëgg dëgg moom mu ngi ci biir mu ngi ci biir classe bi beneen bu mujj bi inna samiram xaraja samir de moom génn na léegi nañ tàmbalee bu njëkk bi inna tilmida mujtahidun mu ne inna xarfun mushabbahatun bil fi'li mabniyun inna nag bu la neexee mën ngaa bañ a wax lii mu wax de xarfu nasbin nga bu la neexee nga wax lool inna xarfu nasbin Euh, dama xamul ndax loolu noonu bu la neexee nga ne inna xarfu nasbin ndax moom lañ gisoon noonu tamit lañ ko inrabe woon xarfun mushabbatun bil fi'li mabniyun mais inna min xuruf xuru moom xarfu nasbin la tamit ah, lañ koy woowe noonu mais comme que téere bi bu dee téere bi nga bëgg a topp tamit loolu baax na mooy li mu wax nii xarfun xar la mu xaraf la particule mushabbahatun boo xam ne dafa niroog bil fi'li ci day niroog verbe mabniyun te dañ koo mabni wax naa la xuruuf yi ñoom ñépp nii la gisoon nañu ko at-tilmida ismu inna ismu inna la mansuubun bil fatha bi dañ ko bil fathati ismu inna turu inna la mansuubun dañ koo nasab bil fathati ci fatha mujtahidun xabaru inna moom xabaru inna la marfu'un dañ koo rafaa bi dammati ci damma dañ ko mujj mujtahidu nañ ko rafaa ci damma innahu fil fasli moo ci tegu nga ne inna inna ngay njëkk jël dagg ko ko hu danga koy teg fële inna xarfun mushabbahatun wala nga ne xarfu nasbin xarfun mushabbahatun bil fi'li mabni xarfu nasbin mabni bu la neexee wax lool wala nga wax li mu wax nii xarfu ab particule mushabbatun bil fi'l boo xam ne day niroog verbe mabniyun boo xam ne dañ koo mabni mooy manuñ ci dara manuma unnu wala inni wala déedéet inna rek hubi ismu inna damirun mabniyun wala nga ne hu ismu inna mooy ismu inna damirun mabniyun damir la moom hu ci damaa'ir yi gisoon nañ ko mabniyun boo xam du changé fii xarfu jarrin mabniyun xaruf yi xaraf yëpp dañ leen di moom mabni lañ xarfu jarin mabni alfasli ismun majrurun bil kasra mooy ismun tur la majrur moom dañ ko jar bil kasrati ci kasra li wala nga ne majrurun bi fii fii moo tax ñu jar ko léegi nag nga ne fil fasli shibhu jumla la boo fàttale koo shibhu jumla gisoon nañu ko fil fasli shibhu la mooy liy niroog phrase te du phrase wa huwa xabaru inna te moom mooy xabaru inna bi voilà loolu moom gisoon nañ ko jarul ñu ci yàggal shibhu jumla ak yooyu moom nag mooy xabaru inna bi ci tegu inna samiran xaraja inna dëgg-dëgg samiran samir de xaraja génn na nga ne inna xarfun mushabbahatun mab fi'li mabniyun wala nga ne xarfu mab mabni xarfun xaraf la mushabbahatun bi niroo bil fi'li ak verbe mabniyun boo xamante ne nii moom du changer samiran mooy samir nga ne ismu inna moom mooy turu inna turam la mansuubun dañ koo nasab bil fatxa di ci fatxa moo tax nga am samiran xaraja fi'lu maadin mabniyun xaraja verbe bu ñu conjugué au passé la bu ñu bu weesu fi'lu maadin mabniyun fi'lu maadin yi ñoom mabni lañ duñu changer mënuñu xaraju xaraj yi xaraj déedéet xaraja léegi nag yow yaay seet da ci sujet bi nga ne huwa la ndax xaraja góor la huwa yaa indi damirun mustatirun damir la boo xam ne dafa nëbbatu mais mu ngi fi def fa'ilun nga ne waxoon sama wax ju xaw compliqué ja wal fa xaraja fi'lu madin mabniyun wa fa'iluhu mooy fa'ilu xaraja damirun mabniyun damirun mustatirun taqdiruhu huwa wala nga wax moom mii li nga mooy damir la boo xam ne dafa nëbbatu niñ koy nattalee mooy wala nga nga di huwa damirun damir la mustatirun mu nëbbu fa'ilun te moom mooy sujet bi après nga ne xaraja boog jumla fi'liya la ndax waxoon naa la arab xaraja rek mooy li ñu naan infinitif amul buñ indi infinitif dañ koy wax ngir rombalal ko francophonie mais buñ nee xaraja rek liñ naan infinitif équivalent li ñuy wax ci français loolu sujet bi am ci biir ak kii bi ak verbe bi te sujet xaraja bi jumla ismiya la jumla fi'liya la mooy phrase verbale la te moom mooy wa xabaru danga naan xaraja wa xaraja jumlatun fi'liya phrase verbale la wa xabaru inna mooy xabaru inna léegi nag mu ne tamarin anshi salaasa jumalin exercice anshi salaasa jumalin wastamil fiha axawaati inna defaral ñetti phrase defar leen te nga utiliser fi ñan utiliser ci ñetti phrase yooyu phrase bu nekk na nga ci utiliser inna ak mbokkam boo ci utiliser nag doo ko utiliser ci beneen phrase bi ci tegu udbut xarakata ma taxtahu xattoon wa bayyin nawal xabari fi kulli jumlatin udbut maasal xarakata ma taxtahu xattoon li nekk en rouge non udbut xarakata ma taxtahu xattoon wa bayyin nawal xabari non dafa dafa dafa juum udbut xarakata ma taxtahu ma lawnu ahmar la doon def mais dana taxtahu xattun te fii defu fi loolu maa taxtahu mooy lu ci suum xattun dafa am ab rëdd dañ ko signaler yooyu te fii lii la euh, mooy dangay maas li nekk en rouge loolu la waroon a nekk après nag nga wane ban façon xabar moo fi nekk bu dee ban xabar moo am xam nga exercice bi mel nii defoon nañ ko ci cours weesu ci phrase bu nekk nga wane ban façon xabar moo am bu dee xabar la boo xam ne tur la nga def numéro un bu dee xabar boo xam ne shibhu jumla la liy niroo phrase taru frase nga def numéro deux bu dee frase la boo xam la boo xam ne jumla fi'liya la mooy phrase verbale la comme xaraja biñ génnee inna samiran xaraja nga def numéro lan 3 bu dee jumla ismiya mooy xabaar bi dafa nekk frase boo xam ne nominal ab tur la tàmbalee bu boobaa nga def numéro 4 mooy da ngay nim da ngay dana les souligner et les numéroter nga souligner ko numéroter ko mu ne phrase bu njëkk baa ngi yi ma naan la nag moom nga war a maas yooyu ngay maas moo nekk en route inna lugha inna lugha taabi taabu tëju bi tegu ci taaboob yaa koy maas al arabiyya taabu tëju bi tegu ci yabi yaa koy maas fasiha taabu tëju tamit tegu ci yaa koy maas inna lugha taabu tëju tegu ci yaa koy taabu tëju tegu ci yaa koy maas fasiha taabu tëju bi tegu ci yaa koy maas mooy euh, langue dëgg-dëgg langue arabe de moom moom langue bu bu bu bu leer la moom moom làng bu leer la moom léegi nag dangay wane ban façon xabar la bu mu ci doon rek bu dee tour la nga def un bu dee shibu jumla li niroog phrase nga def deux bu dee jumla fi'liya phrase verbale nga def trois bu dee phrase xabar bi phrase nominale la nga def kat boobu mooy bu njëkk ginnaaw bi nga maasee bi ci tegu innal muumini nuun tegu ci nuun boobu yaa koy maas innal muumini nuun tegu ci nuun boobu yaa koy maas wal muuminaa taabu ubbeeku boobu tegu ci yow yaa koy maas wal muuminaa taabu tëju bu tijjeeku boobu tegu ci yow yaa koy maas ahaddallahu lahum janna ahaddallahu lahum janna après janna taabu tëju moo ñu tegu taaboobu yaa maas alxul daal tegu ci ul bi al al bi al bi am sukkoon lam bi am sukkoon yaa koy maas alxul daa daal boobu yow yaa koy maas après nag di nga wane façon xabar yi ban façon xabar ñoo fi nekk mu ne kon loolu lan lay tekki dëgg-dëgg jullit ñu góor ñi di ak jullit ñu jigéen ñi yàlla prépareel na leen àjjana yi àjjana joo xam ne day sax bi gi tegu te mooy bi mujj bi ci phrase yi inna inna lillaa inna lillaa haa bi tegu ci haa boobu yaa koy maas inna lillaa haa bi tegu ci haa boobu yaa koy maas sifaa taabu ubbeeku tegu ci yaa koy maas si si faa si faa taabu tëju bu ubbeeku bokk taabu ubbeeku tegu ci yaa koy maas alkamaa laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas waljalaa laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas inna lillaa haa bi yaa koy maas sifaa taabu ubbeeku bi yaa koy maas alkamaa lam boobu yaa koy maas waljalaa lam boobu yaa koy maas loolu mooy dem ñeel na buur yàlla melo yu mat yi ak yu màgg yi subhaanahu moom la ñeel léegi nag bi mu jumu ne enrib maalaw nu ahmad inraabal li nekk en rouge ñaari alxuraan la baan a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim inna saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa inna saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa dama laa may nag maas kay ne yaa ko waroon a maas inna saacata aatiyatun akaadu uxfiihaa inna dëgg-dëgg de asaata bés pénc aatiyatun aci dikk la de te yi nee nañ wa kullu aatin aat lépp luy ñëw xisab na saacida la waxoon laylun daaj ba muy wax discours am boobeem doon wax ca marché Okaz fële ca Màkka wa samaa un zaatu abraj inni ra'aytu naasa ainsi de suite inna saata dëgg-dëgg jë kii euh, bispeen aatiyatun aji dikk la akaadu tuuti kon rek akaadu gis nga kaada wax fii haa mën a bugg kon lan moo nekk en rouge inna saata aatiyatun ñor ngay inrab inna saata aatiyatun yii yépp nag dama laa may masque yi mais yaa ko waroon a masque tegu beneen aay alxuraan man a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim i'lamu annama al-hayaatu ad-dunyaa la'ibun wa lahw i'lamu annama al-hayaatu ad-dunyaa la'ibun wa lahw i'lamu xam leen annama kana dëgg-dëgg de al-hayaatu ad-dunyaa kana dundu àddina gi gu jege gi te doya di la'ibun fola wa lahwun aki lahw ak laib dañoo jege laib ay foo ak kaf rek la moom laibun wa lahwun mooy gis nga boo gis nga boo fi toppee yi ay plaisanterie yii ñi nga xam ne daa neex ci xol passion yi ngay topp kaf ak caaxaan rek la léegi lan moo ci nekk en rouge alxayaatu ak laib bu ñaar yooyu ngay alxayaatu ak laib bu ngay inra bii di ñëw léegi nag mu dugg pour jeexal cours bi ndax après inna da cee boole ci quinzième cours bi ndax inna la ak benn affaire bu am solo muy laa lan laa an naafiyatu lil jins war naa gisoon nañ ko waxoon naa ni dinañ ko gis mais tamit waxoon nañ ko laa mooy laa comme laa ilaha illa allah li lay dugal ci l'islam kalimatul haqq kàddu dëgg gi laa boobu naafiya laa bi nga xam ne naafiya day dàq day dàq na day dàq lil jinsi ñeel genre bi loolu mooy lan xam nga wax amoon dañ ne woon ñaari façon laa moo am laa naahiya ak laa naafiya laa naahiya gisoon nañu ko bi ñuy gis lan biñ naan loolu gisoon nañu ko te boobu sax biñ ci àggee defoon naa duggoon naa ci laa naafiya bii ñuy waaj a gis nii tamit waxoon nañu ko mooy ñaari façon laa lañ la waxoon moo am dafa am laa boo xamante ni day tere te lool ñu ngi ko gisoon ci al fi'lul mudaari' boo fàttee al fi'lul mudaari'ul majzuum waaye jawaazim li fi'lin waahid yi nga xam ne benn fi'l rek lay jazam laa biñ defoon na foofu entre parenthèses laa naahiya loolu waxoon nañu ko ca la waxe woon ni ca entre ki astérisque ba dana woon laa naahiya tufiidu nahya wa wa tajzim laa naahiya day day jariñ tere ba pare day jasam laa tadxul bul dugg noo seulement damaa tere mais damay jazam verbe bi moo tax ma def ko sukkoon laa tadxul wala naafiya kanta laa naafiya nag tufiidu nafya wala taamal moom day jariñ lan lay jariñ day jariñ dàq ak dàq rek ne amul négation rek la négation mais nag du fa nekk di rafaawa ki di déedéet moom du def lool di jasam déedéet kon laa naafiya lil jinsi mu ne laa naafiya lil jinsi mooy laa bi nga xam ne day dàq ne mu ne hiya nuqtataani hiya allati tadullu ala nafyi xabar ala nafyi alxabari an jamii afraadi jinsi ismi laa laa annafiyatu lil jinsi nuqtataani hiya allati tadullu ala nafyi alxabari an jamii afraadi jinsi ismi laa loolu mooy lan laa naafiya lil jinsi mooy laa naafiya lil jins al jins mooy genre comme bu ma nee les femmes bu ma nee femme femme genre la homme genre la féminin masculin loolu ay genre lañu mais bu ma nee moo tax ñu naan la la famille des euh, caprins des bovins ainsi de suite ou des ak yu mel noonu nga xam ne bu ñu nee volailles yi jubluwuñ ci rek. benn ay ay volaille mu ngi jóge ci luy naaw lu am ay laaf jubluwuñ ci rek ganaar yi ñoo dem mooy ne xeet yi jëm ci yooyu yépp da koy jël bu ma nee la famille des menuisiers comme menuisier le fait menuisier rek mooy corps voilà day tekki léeg-léeg corps bu ñu corps buñ naan boo dóoree bu ñu agressé benn policier fële ca euh, Lannion fële ca Bretagne wala fële ca Guingamp côté soriwul lañu foofu noonee wala boog buñ agressé benn fële ca Koupentoum moo policier dañuy jàpp ne comme si ñoom policier bi nekk Ndar day jàpp ne moom lañu lan ci bu dee ci même dëkk bee tax bien sûr comme que Koupentoum la man damay jàpp ne man policier bi nekk Njàmbinaar bu dee sax am nañ police que man mii je suis concerné parce que dañ maa touché la même moo tax dangay gis fii ci dëkk bi ñu agressé yenn policiers nga gis policiers yëpp grève wala ñu agressé lan benn enseignant enseignant yëpp grève ndax dañoo jàpp seen bopp ne ab koor la mu ne laa naafiya laa bi nga xam ne day dàq lil jinsi genre bi hiya mooy bi nga xam ne allati tadullu ala xabar yi day dàq lan information bi an jamii afraadil jinsi bu ne lii amul moom mooy comme bu ma nee laa muallima fil fil baladi laa muallima amul jàngalekat fil baladi ci dëkk bi bu boobaa mooy façon jàngalekat bu mathématicien mooy professeur mathématique professeur physique professeur grammaire professeur euh, histoire professeur géographie yépp laa dàq ne façon yooyu yépp kenn amu ci loolu mooy laa naafiya lil jins moo tax mu ne taddulu day tegtale ala nafyil xabar yi te information bi ma bi ma ne amul dama koy dàqaan jamii afraadi concerné képp kenn ku composé corps boobu comme les enseignants forment un corps corps de métier que ne enseignants yi ñoom ñépp bu ma nee jàngalekat amu fi ci dëkk bi mooy ne léegi amatul nga naan ma kii kii moom professeur kon peut-être professeur si euh, informatique bi bokkul non moom ci la professeur non professeur maté kii euh, anglais bi bokkul ci la nekku fi mooy amuñu voilà loolu lay tekki moo tax mu ne day dàq information bi ma ne amul an jami ci lépp ñépp afraad yi ñi nga xam ne mooy ñi composé benn benn li si yi nga xam ne ñoom ñoo composé corps boobee genre boobu jinsi ismila turu laa mooy tur bi nga xam ne mooy ñëw automatiquement après laa bu ma nee laa muallima muallima lañ naan lan ismula laa laa naafiya turu ma ngoog kon amul jàngalekat façon jàngalekat yi mën a am yépp jàngalekatu diine sax amu fi loolu lay tekki laa muallima fil baladi jàngalekat amu fi mu ngi mel ni comme yenn suñu yenn dëkk yi nga xam ne dangay gis dëkk yoo xam ne ab dispensaire du fa am ma ne laa mustashfa hôpital du fa am laa mustashfa fil baladi fi fil qaryati ma ne ci ñu dëkk bii de benn hôpital amu fi dàq naa façon yi ñuy faje yépp amul dara amul wala Maristan comme ni ko arab yi doon woowe nga xam ne turu boobu turu ci perse yi la jóge Maristan mais dañ ko doon utiliser surtout ci Moyen Âge ak yooyu Maristan ba léegi foog naa am nañu koy wax mooy hôpital yiñ doon yóbbu di faj nit ñi di leen internet yooyu euh, kon loolu mooy définition bi bu ma dàqee benn mbir tur bi ñëw ab information bi ma dàq catégorie ñi bokk ci ñi former corps boobu yépp day dàq ne ñoom it ñoom information boobu amul ci ñoom léegi nag xam nga wax na la ismu laa mooy ismu laa annaahiya tur bi nga xam ne mooy ñëw juste après laa naahiya mu ne la ismu laa lii lil si nakiratu tur boobu nag moom nga xam ne moom moom lañuy woowe ismu laa bii dàq ngir genre bi kooku nakira lay nekk mooy du nekk maarifa nakira mooy indéfini laa muallima xam nga ma ne laa muallima amul benn professeur mënoo ñëw naan kii dëgg-dëgg laa ci jublu mooy ñoom ñépp laa ci jublu kon nakiratun te wax te mënuma wax laa al muallima déedéet laa muallima rek du am al bi nga xam ne day défini wa huwa moom tur boobu mab mabniyun day nekk loo xam ne ni mooy du changer manuma wax laa muallimu manuma wax laa muallimi waluma manuma laa muallim rek laa mën a wax du changer ala ma bi bihi ci liñ koy nasabe mooy moom nasab rek lay doon te nasab boobu mooy du ko du ci jóge laa muallima dina joxe ay exemple laa ilaha mu ne al fatxatu mu ne aw maa yanubu anha du fatxa rek lay doon mais day nekk fatxa mooy yunsabu bi fatxa entre parenthèses al fatxa mooy fatxa bi aw maa yanubu anha wala li nga xam ne mooy remplacer fatha bu dee li yi remplacer fatha yooyu moom gisoon nañu ko yooyu yi remplacer fatha bu ma amee comme gisoon nañ yoo xamante ne ni bu duggee ci bu nekkee ci tur tur façon tur yoo xam ne surtout bi ñuy gis jamono yeeg yooyu que ne du lépp la ñuy mën a nasab moo tax bi ñu naan rafaa sax rafaa du damm toujours lay nekk mooy cosaan bi mais du ne rafaa il faut ñu ne il faut mu damm. nasab tamit cela ne veut pas dire que il faut mu nekk fatha de loolu la mooy fàttalekul wala nga réviser cours ya nga xam ne gisoon nañ ci façon yi ngay nasabe nga xam ne du yooyu moo tax mu ne la bi al fatha fatha lay doon wamaa yanuubu ak li nga xam ne mooy remplacer moom mooy taxaw place u bu dee fatha waru faa mën a nekk mu ne nag beneen info wala yu naw wanu kenn nag du ko tanwin mooy ismu ismu laa naafiya bu ma nee laa muallima manuma wax laa mualliman loolu man da nekk impossible faute grave loolu man da nekk zéro loolu moom mooy li man da nekk laa mualliman laa muallima rek nakira lay doon kenn du ko tanwin te tamit muallima rek la mën a nekk manula changer mooy ci nasab boobu ñu koy nasabe nga xam ne fatxa lay doon bu dee wala mu nekk loo xam ne bu dee palaasu fatxa fatxa waru faa nekk mais daal dañ ko war a nasab façon yi ñuy nasabe foofu looloo fay nekk mais mënu la dépasser loolu te kenn du ko tanwin wala yu naw wanu te kenn du ko tanwin mu ne exemple laa ilaha illa laa baa ngoog day dàq laa ilaha amul benn yàlla amul benn buur boo xam ne war nañ koo jariñ ci dëgg lañuy jaamu ci dëgg illa allah ci nga xam ne moom lañ xamee allah allah lafdu jalaala nga xam ne mooy turu suñu boroom subhaanahu wa taala mooy suñu boroom laa ilaaha te waxul laa ilaahu te waxul laa ilaahan kenn du ko tanwiin fat xarek lay doon bu dee dañ koy nasab ci fatxa xarek wala li nga xam ne mooy remplacer fatxa bu dee waruñ ko lii nag laa ilaaha illallah ana laa bi naafiya mu ngoog mooy day dàq ne amul benn yàlla bu ñu war a jaamu illallah mooy façon yi nit ñi di jàppe yàlla xërëm moo xam ay bant la moo xam ay tuur la moo xam aw nag lañ jàpp ne mooy seen yàlla ñoom seen tribu moo xam ab système lañ jàppee comme yàlla loolu lépp amul illallah ku dul ki nga xam ne mooy allah subhanahu wa taala beneen exemple laa rajula fi daar bii joxe woon nañ ko ba ñuy joxe exemple laaya laa naafiya ak laa naahiya comme ñu ne wax est-ce que duggal ci kër gi seetal ma ndax am na góor ko fi nekk ma dugg ne laa rajula damaa dàq façon góor góor ci boppam sexe masculin moo newul ci kër gi ak nu góor góori tubaab arabe africain brésilien kenn newu fi norvégien groenlandais kenn newu fi mooy ñooñu ñépp kenn newu fi laa rajul amul benn góor fit daari ci biir kër gi la beneen exemple laa faqra ashaddu min al jahli laa faqra nga gis ne pay tur la ilaaha laa ilaaha laa rajula laa ilaaha amul benn yàlla benn buur laa rajula amul benn góor laa faqra faqra mooy ak ñàkk ak ñàkk amul benn ñàkk ashaddu bu gën a terminal ci réer réer moom mooy nday ñàkk yi noonu nit moom bu réeree yor milliard sax kooku dafa ñàkk ndax rafet taaru ak yi nekkul ci ay yére yu rafet yu ñuy sol saa bu may génn bu dee jigéen laa maquillé yenn góor ñi sax ñàkk fayda xam nga àddina ñoom it dañuy maquillé wu léegi si am na am na góor yuy maquillé wu xeesal bi moom xamoon ngeen ko loolu moom xamoon ngeen ko avant bu senegal yàgg na gaa yi xeesal ay quatre-vingt-quinze ak ba léegi gaa yi koy def bëgg a leer nee nañ am na góor tamit yuy maquillage ñàkk fayda yow bu dee jigéen gi sax lañ tere mu maquillé génn naka ngay waxati góor guy maquillé di def tamit almushabbiha di di di di di niroo niroolu almushabbihaatu biir bi biir nisaa biir minar rijaal yooyu di niru niroolu jigéen ñi góor ñi di niroolu àddina gu tas même bu dee yow ay du ay yéere yooyu sol ak rafet taar buñ ko waxee moo tax waykatu arab bi na woon laysal jamaalu bi aswaabin tuzayyinuna innal jamaala jamaalal ilmi wal adabi laysal jamaalu ah bi aswaabin du ay yéere tuzayyinu naa yoo xam ne rek moo ñuy taaral nii ci biti waaye innal jamaala dëgg-dëgg taar jamaalul ilmi wal adabi mooy taar boo xam ne dafa nekk taar taaru xam-xam sa xam-xam rafet nga am xam-xam bu leer xam ni nga koy joxe te bañ a ñàkk teggin waaye ànd ak cee ilmi xam-xam bi wal adabi mooy nga ànd ak teggin yi xam-xam bu àndul ak teggin moom léeg-léeg day linjaa day day day day sànk kon laa faqra amul benn ñàkk ashaddu bu gën a terminal jahli ci ñàkk l'ignorance est la mère de la pauvreté moom l'ignorance mooy seen père l'ignorance est la mère de pauvres voilà kon i'rab mu léegi nag mu ñëw ci i'rab laa faqra ashaddu min al jahli mu ne laa faqra laa bi naafiya lil jinsi nga loolu ngay wax laa nekkandu laa faqra ashaddu rek la ñu i'rab laa an naafiya lil jinsi moom naafiya lil jinsi day tere façon ñàkk yépp mooy ñàkk alal ñàkk doom ñàkk loo mën a tudde ñàkk amul bu ci gën a ñàkk doom moom man naa gën ci yow ndax bu yàlla defee de toute façon lu yàlla def moo gën ci yow mais bu dee jullit nga loolu ngay jàpp mais euh, après yow mooy man ngaa am doom doom jooj tax comme la Xadir waxoon alay euh, radiyallahu la mu waxoon yonent yàlla euh, Muusa ala nabiyina naa alayhi afdalu salaatu wassalaam kii li ma ko mooy daanoon na yàqal ay kii ay parents mooy du am doom tout le temps daa neex ala la am jabar am am boroom kër tamit du loo xam ne à chaque fois moo gën ci ndaw si wala waaj ah. man nañu ko am fekk mu yàqal leen lu bari moo tax yooyu alors que nag riir moom mooy yow mu ngi mel ni nga nekk ndax àddina bi lëndëm la li koy leeral mooy xam-xam bu dee yow ci riir nga nekk mooy yow yaa ngi ci bul xam nag ci ban jant ngay aw ko waaw laa tadri bi ayyi waadin yahlik hadha ar-rajul bul xam fan ci ban xur la waa ji di di di di di di di di di di kon laa naafiya lil jinsi ngay wax faqra ismu laa naafiya lil jinsi mabniyun ala al-fatha dañ ko loolu dañ ko mabni mooy du changer ala al-fatha ci fatha laa faqra rek nga ma wax ashaddu xabaru laa naafiya lil jinsi marfuun bi dammati ashaddu kon xabaru mooy xabaru laa naafiya lil jinsi marfuun bi dammati tamrin benn exercice rek ngir jeexal mu ne enrib maalaw nu ahmar inrabal li nekk en rouge ma mayaat la ko maasal la ko ndax alxuraan la alxuraan dafa neex waaye ah neex na lii suñu boroom rek ko mën a wax ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim qaaluu laa taaqata lanaa al-yawma bi jaaluuta wa junuudihi qaaluu laa taaqata lanaa al-yawma bi wa junuudihi lii suuratu baqara qaalu ñu laa taaqata lanaa héehée tey de moom moom amul rëcc moom tey amuñu benn pexe ngir lan mooy gaay bañ waree dajeek fekk yonent yàlla Daawud ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam dafa bokkoon ci armée ba nga xam ne moo waroon a xeex ak ah, Jaalut David ak Goliath boobu ñee di wax même bu dee ñoom niñ koy waxee dese naa nekk lu ñu gërëm ñu ne laa taaqata lana al yawma tey moom pexe amul tey rek lañu Jaaluuta di di di di dëbb nag ñu nooy wa junuudi ak armée bi xam nga ñëw ba ci guerre saa jàpp ne man nañ la naan yéen comme tey rek non américains yi moom pop pop pop yu ñuy nit. après nag ngay géere koo koo xam ne jàpp nga ne waaye nag ñi gëmoon yàlla ci ñoom gëm ne comme yonent yàlla Daawuud maanaam li naa walef saato saa wasalaam ñoom gëmuñoon loolu gëm na dara mën nañ lañ leen dara looloo tax yàlla may leen nga ñaay léegi lan moo ci nekk en rouge nga ne. laa taaqata la naa laa taaqata la naa moo ci nekk en loolu ngay war a lan moom lañu war a i'rab ngir bii di ñëw inshaa allahu taala xam naa kon euh, mën nañoo yem noonee ba beneen yoon bu soobee yàlla wallahu taala alam